wa sahbihi ajma'in amma ba'd fa yaqulu al-imam al-hafiz abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawi ad-dimashqi ash-shafi'i rahmatullahi alayhi fi kitabihi riyadu as-salihin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi as-saalisi wa tis'iin ba'dal mi'a wa an jaabirin radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal-kufri tarka as-salaah rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aala wa 'an buraydata radiyallahu ta'aala anhu 'ani an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala alahdu alladi baynana wa baynahum alsolaahi faman tarakaha faqad kafar rawahu tirmidiyu rahimahu allahu taala wa qaala xaditun xasanun saxix wa an shaqiq bni abdillahi attaabici almuttafaqi ala jalalatihi rahmatullahi alayhi annahu qaala kaana asxaabu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam laa yarawna shay'an minal a'maali tarkuhu kufrun ghayra as-salaati rawaahu at-tirmidhiyyu rahimahullahu ta'aala fi kitaabil iimaani bi isnaadin sahiih. kon alhamdulillah walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu li nga xam ne eh, ci garab gii ñu nekk ci tool bi. ci chapitre bi ñu nekk di cent quatre-vingt-treize di wax ci baabul amri bil muhaafadati ala salawaat bunt bi wax ndigal bi bi nga xam ne moom la shari'u alayhi salaatu wassalaam jële ko ci boroomam di digle ci ñuy wattu julli juróom al maktubaat waaye tere gu feddale ko wan nahyul akiid wal wa'iid ak digge gu tar ashadiid fii tarkihinna ci baleen ak di leen neenal ci suñu jotaay bii ñu génn gi xadis bi mu jëwoon a gis mu doon xadis mille soixante-dix-sept mu ne woon wa an Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu anhu annahu qaala ba'athanii rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila al-yaman fa qaala walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis yu bees yi nga xam ne yooyu moom mat suñu jotuñ leenoon na gis ndax xadis bi ñu jóge woon ak ba ko jiitu woon ñaar yooyu yëpp romboon nañ te xadis yi ñu jàng nii eh, boo gisee dañu boole luñ dul woon def ñetti xadiis boole leen jàng leen ndax ñoo bokk même chose bu ñuy wax waaw ñu gis ne def nañ ko fi mais boobu dañ doon jàng benn dem ba ci biir ne bon nañ ci boole beneen bi mais lii dañu gis ne nañ tàmbalee noonu jàng ñett yëpp après ñu gisandoo leen ndax ñoo bokk ay masala yu ñuy wax ak yi nga xamante ne moo tax al indi ko fi te li tax al imaam rahmatullah alayhi an-Nawawi indi ko fi mooy beneen côté bi ndax xadiis yi ñu romb. dëgg la am na boo xam ne wane ne an-nahyul akid wal wa'id ash-shadid feeñ na ca xadiis bi nga xam ne mooy mille soixante-seize muy bu Seydina Ibn Umar wa anhu radiyallahu anhu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam umirtu an uqaatila an-naas hatta yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata fa ida faalu dalika asamu minni dimaahum wa amwaalahum illa bi haqqi al-islam wa hisaabuhum ala allah hadith boobu mooy tere gi leer na fa ak tëkku gi ndax yonent bi alayhi salaatu salaam la yonent la suñu borom yónni ngir mu xare képp koo xam ne lii nii làmboo wala kii mu wax ne dañ maa yónni ma xare nit ñi fekk ñuy seede ne am laa ilaaha illallah waaye ak Seydina Muhammad ñaari sahaada yi ab sallallahu alayhi ndawam la waaye wa yuqiimu salaa loolu du tëkkoom aha kay waaw képp koo xam ne yàlla yónni na bi yonent ngir mu xeex ak yow xam nga ne loolu doy na doy na tëkku waaye xadiis yooyu da doon dina wane tamit di wane waale côté bi nga xam ne mooy digle gis kon sàmm gu ñu war a sàmm julli juróom xadiis yii nii nag di ñëw fi la tere gi ci di leen neenal di leen doyadal di leen ba ak tëkku gu tar gi fi la gën a feeñe waaw ci xadiis yi mu yii nii nga xam ne moom lay indi eh, ba ni nga xamante ne nii moom lay jeexe xadis bu mujj bi ginnaaw ña ñetti xadis yi ñu jàng kon xadis yi kon ñu waxaat ko côté tëkku gi an-nahyul akid wal wa'id ash-sharid fii ci lañ gën a jëm waaw tere xamante ne gu gu ko ak digge tar ki nga xam ne wala ci ñi nga xam ne ñooy bàyyi julli juróom duñu ko def du tout wala di ko sàggane léegi kon mu commencé hadith mille soixante dix mu ne waan jaabirin radiyallahu anhu dañuy jàng bu nekk def taxrijam door a def masala yëpp ci ginnaaw waaw mu ne waan insha allah mu ne waan mille soixante dix-huit waan jaabirin mu ngi jële saxaaba bi nga xam ne moo tudd jaabir ah, di ibni abdillah radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala nee na sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan inna bayna rajuli diggante gis nga nit ki rajul nag amul nga naan ah jigéen bokk ci noo ñoom ñëpp ci yem mooy nit rek nit <laughs> inna bayna jinne ak ah, jinne ci la waaw wa innahu wa annahu kaana rijalun min al insi ya'uduna bi min al jinni voilà boobu du góor nit ñi kese waaye nit ak amul kenn ci nit ñi wala ci jinne yi li nekk diggante bay inna bayna rajuli li nekk diggante nit ki waa ji wa bayna shirki ak li nga xam ne mooy bokkaale yàlla wal kufri aku kéefér mooy tarka sola waaw mooy xaajus bi mooy barrière bi mooy dig bi waaw yow boo koy ba fekk yaa ngi ci mu ngi mel ni dañ ne ñaari dëkk la walillahi masalu ala boo xam ne am ndox moo nekk seen diggante ak dex wala ak océan géej wala yooyu comme walillahi al-masalul a'la buñ ne woon ah ngir bañ a tudd benn tu benn gox <laughs> misaal mu kii bi di dal seen kaw ñu nekk quartier A moo nekk nii diggante quartier A ak quartier B seen diggante am ndox kese moo fa ab fleuve waaw léegi nag loolu mooy dig digle bi ñu ne quartier A nag mooy lislaam quartier B mooy kër kéefër waaw asfala nag mooy dex bi waaw yow booy bàyyi julli rek mooy tab bi nga ci beneen quartier bee ci kéefër ci fekk yaa ngi ci nag ci kaw julli mooy yaa ngi ku nekk ci dex gi yow ñu ngi lay considérer ci quartier A nga bokk waaw mu ne al al al al innal bayna ar-rajul li nekk diggante nit ki wa bayna shirki ak weddi yàlla ak bokkaale wal kufri muy associationnisme ak kéefér tarka salaa mooy bàyyi julli mu ne rawahu soloona hadis bi muslimun al imamu muslim abul husayn rahmatullah alayhi léegi laaj bu njëkk mooy est ce que ko solo ñu ne la hadis bi de du moom donga ko solo al imamu ahmad ibnu muhammad daal dina koy solo lu jiitu waaye na ko noon mbokku taalibim de al imamu abu daawud ak moom ak imaam Abu Dawud seen taalibe al imaam at-Tirmidhi yu al imaam an ak al imaam Ibnu Maaja mooy waa sunanul arbaa ñoom ñëpp ko solo imaamul Bukhari moom moo ko solowul waaye ñi ci def solo nañ ko rahmatullah alayhi al imaam Abul Muslim ibnu al-Hajjaj rahmatullahi alayhi ñoom da ci ñaari Euh, euh, da koo dajale mooy hadith quatre-vingt-deux kitaabul iman baabu kufri man taraka as-salaa buntu bi sura yi tudd euh, téere bi moo ko bind imaam muslim kitaabul iman téere ngëm yàlla waaye baabu buntu kufri kéeferu man ka nga xam ne taraka dafa bàyyi salaa julli mu ne haddathana Yahya ibn Yahya at-Tamimi yu mu ne nettali na ñu suñu sëriñ di Yahya ibn Yahya at-Tamimi yu nga bañ koo jaawale Yahya ibn Yahya al-Laysi ndax ñoom ñaar ñëpp taalibi lañu woon ci imaamu Maalik waaye kii moo gën a dëgër kële laysi la andalu la kii nag mooy tamimi nisapuri la rayhanatu nisapur muy yahya ibn yahya ibn bakr ibn abdirrahman ibn yahya ibn hamad at-tamimi yu sëriñu ñoom imamul bukhari tamit rahmatullah ala al-jami' rayhanatu nisapur dégg nga keroog la ishaq ibn rahawayhi wax ne yahya ibn yahya masula gis ku mel ni moom rahmatullahi alayhi génn àddina la 226 rahmatullahi alayhi wa usman ibn abi kon imam muslim ak beneen sëriñam la ko jële muy Usman ibn abi shayba di grand frère muhammad ibn abi shayba kon Usman ibn muhammad ibn ibrahim ibn Usman muy abul hasan al absi mawlahum al kufi rahmatul mooy grand frère abubakr ibn abi shayba Ah muy euh, Abdallah ibn Muhammad voilà moom <laughs> maanaam Muhammad ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad moom kii mooy frère am di Usman rahmatullah alayhima moom mu ngi gane àddina la cent cinquante six génn àddina la deux cent trente neuf rahmatullah alayhima moom it ay te ay hadiisam mu sahihay ni sëriñu ñoom imaamul Bukhari naka noonu ak al imaamu Muslim rahmatullah alayhima kilahuma ku nekk ci ñoom ñaar an Jarir ñu jël ko ci Jarir muy Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal ibn Abi Qays Abu Abdillah ad-Dabbi ar-Razi al-Kufi al-Qadi rahimahullahu ta'ala moom gane addina la 110 génn addina la 100 88 rahmatullahi alayhi qaala Yahya mu ne sama sëriñ mu njëkk bi di Yahya ibn Yahya moom dane axbarana Jarir noonu la ko waxe mu mag la ci imaamu Malik moom Yahya ibn Yahya bokk na ci ñi Malik toogoon ba ci keneen la ko jële Jarir mu ne Yahya dane axbarana xabaare nañu Jarir Jarir an al mu jële ci al-A'mash di Mihraan e, al-Asadi Abu Muhammad at asl rahmatullah alayhi gane addina la 61 génn addina la 145 am na nag ñu ne la 147 ñu ne la 140 wallahu ta'ala a'lam an abi sufyan moo ko jële ci ku naan abu sufyan muy talha ibn nafi' al-qurashi mawlahu abu sufyan al-wasiti al-makki rahmatullahi alayhi kanta Abu Sufyan bi moom saduq la borom Taqribu Tahdhib wax ne ko dëgg la woon rahmatullahi alayhi annahu qala mu ne sami'tu mu ne dégg naa Jaabiran di Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Tha'laba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima al-Ansari al-Khazraji as-Salamiyu Abu Abdillah radiyallahu ta'ala anhuma moom teewam itam génn àddina am dañ cee wuute am nañu ne l'an 68 ñii ne non non l'an 72 ñii woowu nañ balaa 90 am na sax ñu wax loolu rahmatullahi alayhi waaw ñii 68 ñii ne 72 ñii ne 73 ñii ne 77 ñii ne 78 ñii ne 79 ñii ne 80 ta'ala anhu mu ngi génn àddina fi nga xam ne mooy madinatul munawwara ala sakini afdalu salatu wassalam di sahabi ibnu sahabi baayam ñu ngi ko faate woon Uhud muy Abdallah ibnu Amr ibnu Haram radiyallahu anhuma yaqulu mu ne sami'tu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal kufri tarka as-salah al-imam Muslim wa Abul Husayn après hmm? mu indiwaat ko ci beneen tàllale mais loolu jaru ko wallahu taala aalam léegi ñu jàll ci beneen xadis bi ci tegu muy xadis mille soixante-dix-neuf mu ne kon wa an Burayda kon foofu al imaam al haafiz an-Nawawi mu ne wa an Buraydata mu ngi jële Seydina Burayda radiyallahu taala anhu gis nañ xadisam temps yële man <laughs> bakkiru bil asr <laughs> waaw gaawe leen julli salaatul asr de parce que ren saa sam dégg mu ne képp koo xam ne man taraka salata al asri habita amalu képp ku bàyyi julli san kooku moom ay jëfam yàqu na ah kon Burayda hmm? mu ne wa an Burayda mu ne wa an Burayda waaw mu ne wa an Burayda mu ne an wa an Buraydata mu ngi jële ci Seydina Burayda radiyallahu an an-nabi mu ngi jële ci Rasul sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na al ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat mu ne li nga xam ne mooy pacte waaw pacte bi nga xamante ne moo boole jullit ñi nga xam ne moo dox diggante jullit ñi ak naafiq yi mais moo dox diggante jullit ñi ak mooy ak ñëpp rek mooy as-salaa mooy julli mooy képp ku ne dugg nga ci lislaam yow moom julli mooy pacte bi nga xam ne fokk nga ne ci ngir ñu jàpp considérer la yaa ngi ci ci ñun nga bokk loolu mooy pacte bi waaw ba loolu nag moo tax faman tarakaha faqad kafar képp ku ko bax kooku moom dëgg dëgg weddi na yàlla waaw mu ne hadis bi rawahu solono ka Tirmidhi daal imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullah alayhi wa qaala bi mu ko solowee mu ne hadithun li hadith la hasanun sahih bu baax bu léegi eh, laaj bu njëkk bi mooy est-ce ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal indi na ko ci musnad bi naka noonu al imaam Ahmad ibnu Shu'ayb an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi naka noonu imaam Muhammad Maaja rahmatullahi ala Abu Iisa at-Tirmidhi yu benn bërëb la ko abwaabul imaani an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu baabu maa jaa fi tarki salaa mu ne haddasanaa abu ammaar al-Husayn ibn Hurayth wa Yuusuf ibn Iisaa moom mu jëlee ko ci ñaari sëriñam comme imaam Muslim fële mu ne wa haddasanaa abu ammaar mu ne ki ñu nettali mooy abu ammaar di al-Husayn ibn Hurayth di al-Husayn ibn Hurayth ibn al-Hasan ibn Thaabit ibn Qutba al-Khuzaa'i abu ammaar al-Marwazi rahmatullahi alayhi mu ngi génn àddina la 244 rahmatullahi alayhi wa Yusuf ibn Isa ak sama beneen sëriñ bi Yusuf ibn Isa ibn Dinar az-Zuhri Abu Yaqub al-Marwazi moom 249 tamit la génn àddina mooy ñoom ñaar non ke 244 ki ci kaw moom mi 249 ci la génn àddina radiyallahu rahmatullahi alayhima qaala mu ne ñoom ñaar ne haddathana al-Fadl ibn Isa ñu ne ki ñu nettali al-Fadl ibn Musa <laughs> voilà al-Fadl ibn Musa wala nettali nañu suñu sëriñ di al-Fadl ibn Musa di al-Fadl ibn Musa as-Sinani ibn Abu Abdillah al-Marwazi rahmatullahi alayhi nga xamante ne ni Sinan nag benn quartier benn dëkk la benn village bu nekk Marwa moo tax ñu naan ko as-Sinani Hmm? gane àddina l'an cent quinze génn àddina l'an cent quatre-vingt-douze rahmatullahi alayhi an al-Husayn ibn Waqid moom mu jël ko al-Husayn ibn Waqid al-Marwazi Abu Abdillah al-Qurashi rahimahullah ta'ala Abu Ali génn àddina ñi ne l'an cent cinquante-neuf am na yeneen wax cent cinquante-sept wala l'an cent cinquante-huit wallahu ta'ala a'lam ah seetloo càllale bi waa Marwa lañ de fii waa mar la waaw waa Marwa waaw moom lañ naan Marwa ku ko dëkk lañ naan Marwazi ñii ñépp waa Marwa la ba fii imaam Muslim nag imaam al-Hafiz al-Bukhari at-Tirmidhi rahimahullah mu ne xaa xaaral mu indi la beneen càllale mu ne waaw haddathana Abu Ammar al-Husayn ibn Hurayth mu ne ba léegi Abu Ammar bi mu njëkkoon a tudd wa ak sama beneen sëriñ di wa Mahmoud ibn Ghaylan di Mahmoud ibn Ghaylan al-Adawi Abu Ahmad moom itam Marwazi la al-Marwazi wa pare wàccoon ginnaaw gi al-Adawi ginnaaw gi mu wàccoon Baghdad kon al-Baghdadi rahmatullahi alayhi génn àddina am ñu ne l'an deux cent trente-neuf gis nañ ko taay am ñu ne l'an deux cent quarante-neuf rahmatullahi alayhi qaala mu ne ñoom ñaar haddathana Ali ibn al-Husayn ibn Waqid gis nañ ko sànq moom it Marwazi la fële ca la moom la yoon an abihi nag mu yokk ci abihi te abihi xam nga ne moom Marwazi la daal Husayn ibn Waqid al Marwazi rahmatullahi alayhi ah, kon Ali non Ali Ali Ali gisuñu ko woon voilà Ali ibn al-Husayn al-Husayn ibn Waqid lañ gisoon al-Fadl ibn Musa jëlee ko woon ci al-Husayn ibn Waqid kii nag doom ji ci la ko ñoom ah, Abu Ammar da ci am beneen tallale moo ki nga xamante ne nii. mooy Mahmoud ibn Ghaylan muy Ali ibn al-Husayn moom la ñu wax Ali ibn al-Husayn ibn Waqid al-Qurashi Abu Hasan moom itam al-Marwazi génn àddina la deux cent onze rahmatullahi alayhi kon mu jëlee an abiihi moom lañ gisoon fële muy ki nga xamante ne mooy al-Husayn ibn Waqid rahmatullahi alayhi ha imaam uh, uh, Tirmidhi ne pareeguma am na beneen talla ah, wa haddathana Muhammad ibn Ali ibn al-Hasan ash-Shaqiqi wa Mahmoud ibn Ghaylan ak beneen sëriñ <laughs> mooy Muhammad ibn Ali ibn al-Hasan ash-Shaqiqi di Muhammad ibn Ali ibn al-Hasan ibn Shaqiq loolu moo tax ñu naan ash-Shaqiqi ibn Dinar rahmatullah ala Abu Abdillah moom it Marwazi la génn àddina la deux cent cinquante ñii ne la deux cent cinquante et un ak Mahmoud ibn Ghaylan mi ngi gisoon sax qaala mu ne haddathana netdana Ali ibn al-Hasan ibn Shaqiq moom lañ gis sànga bale an al-Husayn an al-Husayn ibn wa an al-Husayn hmm? euh, Ali ibn al-Hasan la wax muy euh, kii keneen la euh, Ali ibn al-Hasan voilà ibn shaqiq mooy mbokk kële la ay mbokk lañ <laughs> ndax xam nga ali bële biñ gisoon sànk ci càllale bi ci kaw ali ibn al-husayn ibn waqid al-qurashi kii nag ali ibn al-hasan la ay ay ay ay doomu bàyyi tax lañ quoi mooy ali ibn al-hasan ibn shaqiq ibn dinar ah mu ngi noonu moom it Marwazi la rahmatullah alayhi Abu Abdirrahman génn àddina deux cent quinze ñii ne deux cent onze ñii ne deux cent quatorze rahmatullahi alayhim léegi anil Hasan anil Husayn ibn Waqid voilà Ali ibn Hasan boobu jëlee ko ci al Husayn xam nga al Husayn bële baayam doom ji Ali moo ko jëlee woon ci moom kii nag beneen Ali la bokkul ak Ali bi nga xam ne mooy doom ji de dafa am Ali ibn al Husayn ibn Waqid kii nag mooy Ali ibn al Hasan ibn Shaqiq voilà léegi moom mu jële ko anil Hasan anil Husayn ibn Waaqid gis nañ ko naan an Abdillah ibn Abi Burda léegi gis nga càllal yi ñu bare imaamu Tirmidhi fi ma sha Allah léegi an Abdillah ibn Abi Burda mu jële ko ci Abdallah ibn Abi Burda ibn al-Husayb Abdallah ibn Burayda Burayda maanaam euh, Abu Burda non <laughs> Abu Burda mooy doomu Abu Muusa bi non Abdallah ibn Burayda voilà Abdallah ibn Abi <laughs> Burda no Abdallah ibn Burayda muy al-Husayb al-Asmal al-Aslami Abu Sahl moom itam Marwazi la te juge la woon Marwa ne woon voilà kon gis nga tallalaw bi yépp waa mar ne woon na Marw après mu nekk Basra moo tax Marwazi la doomu ki nga xam ne mooy Seydina ki nga xam ne mooy euh, Burayda ah, waxoon nañ la waaw ne la moom ab seex la moom ak Souleymane Souleymane mooy seex bi <laughs> ñoom l'an quinze lañ juddu <laughs> waaw ba pare mu génn àddina l'an cent quinze waaw mooy cent ans lu dund <laughs> moom ni waxoon nañ la moom la ñëwoon Seydina Omar daa newoon baayam daa ci jotaayu Seydina Omar benn jaamam ñëw eh, ne ko bëggal ko ne ko ne ko bëggal sama sang bëggal soxna si am mucc na am na doom mu kontaan ba ne ko léegi yow libéré naa la fiñ toog noonu rek beneen jaam bi ñëw beneen jaam jóge ne beneen jaamam ne ko waaw ah, sama sang bégal waaw soxna si mucc na mu ne ko am na ku la ci ku am na ku ci njëkk mu ne ko déedéet kii beneen doom la <laughs> léegi Burayda noppi Seydina Omar looy noppi mu <laughs> mu ne ko lan mu ne ko déet ki la njëkk a wax da nga kontaan ba goreel ko kii tamit goreel ko moom tamit aywa gaawal defal loolu acca <laughs> <laughs> mën ko waa yow tamit <laughs> libre <laughs> voilà ñoom ñaar ñooñu seex yi abdallah ak Souleymane voilà bi ak Souleymane di mbokkam euh, euh, moom ni juge la woon ci euh, moom abdallah ibn Burayda an abihi mu jëla ko ci baayam di Burayda ibn al-Husayb ibn abdillah ibn al-Harith ibn al-A'raj ibn Sa'd waaw moom abu abdillah wax nañ la yeneen saa san di gàddaay bi muy dugg ci Medina noonu la dajeek moom <laughs> ak seen délégation waaw waa aslam al aslamiyu ah al basri radiyallahu ta'ala anhu moom Seydina Burayda euh, moom nag mu ngi génn àddina l'an 162 am nañu ne l'an non l'an 62 maanaam l'an 162 amul benn saxaaba bu génn àddina l'an 162. képp ku ne lépp saxaaba la ñu ne la génn àddina l'an 162 mooy kooku du saxaaba day expliquer waaw <laughs> waaw. amul benn saxaaba boo xam ne ak ak ak ak dundam dépassé na la cent dix cent onze jeex na parce que neen saa salama ko waxoon moo tax bokk na ñi xamee ne waa ji di expliquer mu ñëw après la cent onze ne saxaaba la quoi dañuy xam ne sawaay euh, euh, day expliquer day nekk di wax yoo xam ne taxawut kon an abihi kon Buraydatu ibn al-Husayb radiyallahu anhu annahu qala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam al ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salaa faman tarakaha faqad kafara voilà mu ngi noonu léegi nag ñu jàll ci beneen xadis bi ci taw mu ne léegi bon taxawal imaamu Tirmidi bi mu waxee lii ndax imaamu Xaafis nee na an-Nawawi wa qaala xadiisun xasan léegi mu ne wa fii baabi an Anas mu ne am na xadis bu mel nii ku mel ni Seydina Anas jëli nañ ko ci moom wa Ibn Abbaas ak Ibn Abbaas mu ne haaza radiyallaahu anhum haaza xadiisun xasanun saxiixun gariib mu ne lii xadis la boo xam ne xasanun bu baax la saxiixun bu wér la gariibun bu tumuraanke voilà kon gharib bi la ci imaamu Nawawi indi léegi nag ñu jël dernier bi muy mille quatre-vingts mu ne waan Shaqiq ibn Abdillah at mu ne ñu ngi jële ci Shaqiq ibn Abdillah ko Abdullah dinañ ñëw léegi da nga xam ne nag tudd Shaqiq ah waaw diit waay <laughs> ah imaamu Nawawi la tudd nga ne tudd Shaqiq waaw mais dañ def ko si yoon ah ah noonu la woon lool muy mu ne an Shaqiq ibn Abdillah dama foog ne gars ñoo juum ndax parce que turam Abdallah ibn Shaqiq la Abdallah ibn Shaqiq la tudd c'est possible que euh, euh, taban bi ma yor ñoom ci ñoom la juum te gi nekke waaw waaw sinon moom daa nekk ki nga xamante ne nii mooy eh, Abdallah ibn Shaqiq Abdallah ibn Shaqiq la tudd Abdallah ibn Shaqiq eh, moo tax eh, beneen version mayor ci électronique bi da ne waan Abdallah ibn Shaqiq moo moom Abdallah ibn Shaqiq la tudd ah Abdallah ibn Shaqiq voilà moo tax loolu foo nga xam ko voilà mooy qalbu dafay am waaw shaqiq ibn abdillah ah wa an shaqiq ibn abdillah ñëw na ci yenn euh, euh, kii yu nu euh, ni ñu solowee bi waaye am na ci yeneen yooyu loolu la mooy Abdallah ibn Shaqiq an Abdillah ibn Shaqiq voilà Abdallah ibn Shaqiq waaw kon mu ne wan waan Abdullah Shaqiq mu ngi jële kon ci Abdullah ibn Shaqiq kii bu ko jaawale Shaqiq ibn Salama de ah foog faa nga jaawale ko moom ñaar ñooñu bokkuñ waaw ah, Shaqiq ibn Salama moom muxadram la waaw ah, Abu Wa'il asadi al-Kufi ah, bokk ci Asad Xuzayma moom mu muxadram la mooy jamono yonent bi saa saa mu ngi doon dund moom euh, mu ngi gane àddina l'an un mooy bi yeneen saa sam di gàddaay yi bi mu gàddaay yi ñëw Medina année boobu la juddu waaw moom ci la juddu <laughs> waaye ma su la gis yonent mi alayhi salaam <laughs> waaw allahu akbar bokkul kii de ki Abdallah ibn Shaqiq muy ñëw léegi ci après kon mu ne waan abdi waan Shaqiq na Abdillah lañ def fi waaye yeneen yi waan Abdallah ibn Shaqiq te loolu la waan Abdillah ibn Shaqiq al Eh, mu ne ak taabi'i yu ka nga xam ne taabi'i la mooy taalibi saxaaba yi lañ al muttafaq nga xam ne dañoo dëppoo ala jalalati yi ci màggam rahimahullah eh? Eh, mais bon <laughs> bon après na ñëwaat ci affaire boobu annahu qaala nee na kaana nekkoon na ashaabu muhammadin sahabaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahabaay sayyidina muhammad yi radiyallahu laa yaraw na shay'an doonuñu woon gis dara minal amali ci jëf yi loo xam ne dañ coo dëppoo woon tarkuhu ba ko kufrun ak kéefër la ghayra lu du julli ñoo julli moom mooy li nga xam ne ñoom ñëpp ci d'accord woon gisuñu woon benn affaire boo xamante ni moom bu ko nit ki bàyyee loolooy wane ne sawaay yi nekk na yéeféer lu du julli waaw ñoom moom julli lañ jàppoon ah <laughs> kon loolu la amul lenn loo xam ne ñu amoon nañ ci un dénominateur commun ak dëppoo ak mànkoo que ne lool moom ci diine ji ku ko bàyyi kii yéeféer nga ba mu des moo doon julli julli la lu doon julli julli mu ne rawaawu soloon ak at-Tirmidhi Abu Isa fi kitaabil iman bi isnaadin sahih ci téereem bi kitaabul iman ci sanad boo xam ne bu wér la léegi laaj bu njëkk bi mooy loolu kan moo ko est ce moom dong la ñu ne la waaw loolu moom imaamu Tirmidhi kese moo ci wéet al imaamu Abu Isa at-Tirmidhi yu mooy xadis bi mu andi woon ba xadis bi ñu gisoon bi weesu euh, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salaa faman tarakaha faqad kafar xadis boobu bii la ci teg voilà mu ne kon haddathana kon gis nañ fi mu ne abwaabul iimaan an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa'a fii tarki fii tarki as-salaa mu ne haddathana Qutaybatu mu ne ki ñu nettali mooy Qutaybatu Qutaybatu ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif ibn abdillah ath-Thaqafiyu mawlaahum Abu Rajaa al-Balkhi al-Baghlaaniyu rahimahullahu taala génn àddina la deux cent quarante am ñu ne nag mu ngi génn àddina la cent quarante huit ñi ne la cent cinquante rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Bishr ibn al-Mufaddal mu ne ki ñu nettali mooy Bishr ibn al-Mufaddal muy Bishr ibn al-Mufaddal ibn Laahiq ar-Raqaashiyu mawlaahum Abu Ismaa'iil al-Basriyu rahimahullah génn àddina la cent quatre-vingt-six am na nag ay wute ci wax yooyu rahmatullahi alayhi an al-Jurayri moo ko jëlee ci al-Jurayri di Sa'id ibn Iyas Abu Mas'ud al-Jurayri al-Basri génn ad gane àddina la 61 génn àddina la 144 waaye am na ay wute tamit rahmatullahi alayhi an Abdillah ibn Shaqiq al-Uqayli mu ngi nii moom mu jëlee ko ci Abdallah ah, ibn Shaqiq al-Uqayli muy Abdallah ibn Shaqiq al-Uqayli Abu Abdirrahman ñi Muhammad al-Basri ñi Abu Amir la woon bokk ci waa Banu Uqayl eh, ibn Ka'b ibn Amir ibn Rabi'a ibn Amir ibn Sa'sa'a ah rahmatullahi alayhi bon an-Nawawi dane al-muttafaq ala jalalatihi waaw moom la koo xam ne nit ñi dañoo dëppoo woon ci ak màggaayam bo am na euh, loo xam ne ci doxalinam nag nekkul woon lu ñu gërëm te nekkul woon loo xam ne lu nit man a euh, di d'accord la en tout cas nitu euh, nit koo xam ne yow dëgg la tax a jóg te ci wa ahlu sunnati wal jamaa nga bokk loo xam ne moom manoo ci woon a moom waaw mooy lan mooy léeg-léeg am na ay wax yu mu doon wax yoo xam ne jaaduwul ci Seydina Ali ibn Abi Talib mi nga xam ne yeneen saa salaam moytanuloo na ko di wax ci moom lu dul noonu waaw koo xam ne sopp ko ci ngëm yàlla la bokk ëpp na di wax loo xamante ne mooy di wax di ko di ko jam des wa loolu moo tax xatta imaam Ahmad dane fiqaku bu dee ci wàllu dëgër na waaye nag wa kaana yaxmilu ala Ali léeg-léeg mu doon dal di wax ci Seydina Ali lu dul noonu loolu moom doy na problème bu rëy rëy rëy rëy voilà loolu lu jara bàyyi xel la moo tax al imaam al haafid ibn Hajar mu ne siqa fiihi nasb waaye mooy naasibi yi ndax ni nga amee raafidi bi noonu nga amee naasibi bi waaw kenn ci ñoom nag baaxul kenn ci ñoom amu ci lu nekkul ci yoon raafidi bi mooy chiite façon chiite Théodecimien bi ak ñooñu nga xam ne jàpp nañ ne ñoom lii diine bokk na ci diine di ŋàññ saxaaba yi radiyallahu anhu à part waa ahlu bayt waaw ak ñi nga xam ne jàppoon nañ ci ñoom ne dañoo neexoo woon ak Seydina Ali te loolu kadib la waaw waaye am na beneen côté ñoo xamante ne nii dañu doon faral ne ñoom ne ay Usmaan yi lañ Seydina Usmaan la ñuy jàppale di dal Seydina Ali te loolu looy jë doo ko jàppale jàppale woo ko waxoo dëgg képp ko wax loolu am nga ne li nga wax amul nan nga mën a jàppale Seydina Usman ba pare dal Seydina Ali radiyallahu anhu wal iyaazu billah loolu lépp mu nekk ay jaxalaat yoo xam ne dafa amoon te nit nag il faut être nga nekk koo xam ne say épaule sa tête sur des épaules waaw amul ñoom diw la léegi bu dee ñii ñu naan ñoom ñii liñ def du yoon bu dee ñii ñu ne baax na non daraa ci baaxul waaw waaw kon loolu mooy li nga xam ne moo nekk ci moom mii waaw moo tax euh, Sulaymaan at-Taymi menn dafa nekkoon ku ñaaw euh, lu lu lu lu lu ak gisin ci moom nii waaw